farraqahu ad-Daymaani radiyallahu anhumaa wa ardaahumaa fil baab ath-thaalith fil adabi wal fadaa'il fii faslun fi as-sabr wa fiihimaa yusiibu mu'minan nasab walaa jawan walaa adan walaa wasab walaw bishawkatin tughimmu qalbahu illaa wa hatta Allahu anhu dhanbahu kon sëriñ bi ba léegi radiyallahu anhu mu ngi ñuy limal njariñ yu bari yi nga xam ne ñoo nekk ci muñ as-sabrul jamil gisoon nañ ci bii weesu xadiis yonent bi mu doon wax inna idamal jazaa'i ma idamil bala mu ne màggug ak pay day tolloo keem màggug nattu ya te wa inna allaha ida ahabba qawman ibtalaahum borom bi bu soppee ab ñoñ ay ñoñ da leen di <coughs> nattu ku gërëm nag falahu ridaa faman saxita kuy xunna ko protester ka mer saxat kon loolu moom la sëriñ bi radiyallahu anhu doon wax naan wa fil xadiisi man yurid xayran bihi rabbul warabtalaahu bi bihi ngir mu nekk mukthiran lahul ujur bi dhalika al balaa faltakun sabu sabuur muy waxaat beneen xadiis mu ne wa fiihi ñëw na ba léegi ci xadiisu yonent bi salawaatu rabbina wa salaamuhu alayhi maa yusiibu du laal mu'minan ab jullit du ko dal nasabun muy loo xamante ne ni nosob mooy loo xam ne ak coono ak machaqa gu koy dal ak coono goo xam ne mooy dal jullit bi amul benn coono bu koy dal waaw wala jawan du caagante ak njàqare ak tiis wala adan du caagante lor gu koy laal waaw wala wasab mooy feebar gu ko dal walaw bi shawkatin même bu dee ne ab ab ab ab ab ab bu ko jam tu boo xam ne moom ko laalee tax na mu njàq xalbawu xolam bu ko jam xol ba jàq ci mbir yi illaa lu dut yi yëpp bu ko laalee wa hatta daal dinay faxas waddal rotal allahu borom bi anhu mu wëllif ko rote ci mbaggam yi ci rote ci moom zanbahu ay bàkkaaram day wadda waaw waaw loolu mu ne nag nañ àggale par dooru ñëw ci xadis bi mu ne wa fussira nasabu bil i'ya'i wa ta'abin nasab gii nekk ci xadis bi nag daal dinañ koy eh, eh, eh, tekkee voilà <laughs> baat baa doon naaw <laughs> tekkee nañ ko moom an nasabu tekkee nañ ko bil i'ya yi mooy ci lott waaw dem ba mën a too wa ta mooy wa ta'abin ak ak coono a zawi zaka yi fa boroom ñi nga xam ne ñooy boroom xel yu muus yu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim mu ne wal wasabul maradu dhul dhal qawla wal dhal qawla lu mufid axrajahu shaykhaani an abi sa'id wa an abi hurayratin haadhaani qad saahabaahuma ridar rahmaani mu ne ginnaaw bi mu la waxee nasab lan lay tekki mooy ak daggale akuk coono fa boroom xel ya mu ne waaye wal wasabu bi nekk ci baatu xadiis bi wax nañ la dinañ ci ñëw nañ continuer ba pare mu ne kanta al wasabu moom moom daldi dinañ koy tekkee lan mooy al mooy li nga xamante ne nii mooy ak feebar waaw mu ne dal qawlul mufiid wax ju am njariñ ji axrajahu daal dinañ koy daal na koy solo ash-shaykhaani ñaari sëriñu xadiis yu mag yi muy al imaamul Buxaari ak al imaamu muslim ibn al hajjaj rahmatullah alayhima an abi sa'id jëla ko ca xadi sahaaba bañ naan abu sa'id al xudri radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah wa an abi hurayra ak ci saydina abu hurayra moom itam jële nañ ko haadaani mu ne ñaar ñii ma tudd qad dëgg dëgg saahabahuma saahaba daal dinañuy saahaba anhum daal dinay hmm? daal di nañuy ànd ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam yal na nekk ci ñoom rida rahmaani ki nga xamante ne nii mooy ngërëmu borom bi nga xamante ne moo fees dell ak yërmande waaw kon loolu la lay wax mooy xadiis bii nii ash-shaykhaan di al imaamu al buxaari ak imaamu muslim ñoom ñoo ko soloo na ko noonu al imaamu maalik soloo lu xaw a mel nii jële ko ci seydina <laughs> Abu Hurayra mais wute naag lii mooy ash-Shaykhaani muy al imaamul Buxaari imaam Muslim ibn al-Hajjaaj ñoom ñoo ko soloo xoolal lim la wax noonu ne ci ash ñoom ñu ngi ko jëlee ci Seydina Abu Saïd ak Seydina Abu Hurayra xoolal li nga xamante ne mooy càllale al imaamul Buxaari rahmatullahi alayhi ci kitaabul marda bunt bi nga xam ne téere bi mu def ci wàllu feebar baabu maa jaa fii kafaaratil marad baabu buntu maa la nga xam ne jaa dikk na fii kafaaratil li nga xam ne mooy faral bàkkaar almarad ki nga xam ne dafa feebar mu ne moom al imaam al-Buxaari mu ne haddathani Abdullah ibn Muhammad mu ne nettali na ma sama sëriñ Abdullah ibn Muhammad Abu Ja'far al-Musnidi al-Ju'fi al-Buxaari moom ñoom ñaar ñoo bokkoon fuñ sotaano al-Buxaari mooy Buxaara rahmatullah alayhi ah mooy al-Musnidi qaala mu ne haddathana Abdul Malik ibn Amr mu ne Abdul Malik ibn Amr al-Qaysi al-Aqadi al-Basri moom moo ko nettali rahmatullah alayhi Abu Amir rahmatullah alayhi mu ne qaala haddathana Zuhayr ibn Muhammad mu ne ko nettali mooy Zuhayr ibn Muhammad at-Tamimi al-Anbari al-Khurasani al-Marwazi rahmatullahi alayhi mu ne qaala mu ne an an an an Muhammad ibn Amr ibn Halhala ah Muhammad ibn Amr ibn Halhala moom moo ko jëlee ci Muhammad ibn Amr ibn Halhala ad-Dini ad-Dili al-Madani rahmatullahi alayhi moom moom moom mais moo ko jëlee ci kan moom moo ko jëlee ci Ata ibn Yasar mu jëlee ko Sayyidina Ata ibn Yasar al-Hilali mawlahum al-Madani rahmatullahi alayhi an Abi Sa'id Sa'id wa an Abi Hurayra voilà Ata ibn Yasar rahmatullah moo ko jëlee ci Seydina Abu Sa'id al-Khudri ak ci Seydina Abu Hurayra ñoom ñaar ñépp ñu jëlee ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñu ne annahu qaal yonent bi alayhi salaam nee na annahu kenn du ko ci bind mais booy jàng xadiis loolu ngay wax da annahu bi da nga koy liiraale lool ci xam-xamu xadiis lu am solo la dangaa annahu doo réew nag ne ani nabi sallallahu alayhi wasallam qaala déedéet annahu qaala qaala moom mu ne maa yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adan wala ghammin hatta shawkata wala ha yushaakuha illaa kaffara allahu biha min xataaya allah <laughs> aw shawkati min nasabin hatta shawkati wala yushaakuha illaa kaffara allahu biha min xataaya yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne maa yusibu du laal al muslimu way ngëm yàlla ji min nasabin ci coono wala daggale wala wasabin du caagante ne marad muy feebar wala hammin lu ko yitteel lool njàqare wala xusn ak njàqare gu ko dal wala adam du lor gu ko dal wala xammin lu ko préoccupé tëj daal di tëj bopp bi daal di tëj xool bi ndax ay njàqare xatta shawkat yi même bu dee ne ak dég la sax boo xam ne moom moo ko jam ya yushaakuha boo xam ne moo ko jam illaa dul kaffara allahu biha min xataaya borom bi dina ci faxas daal di ko ci faral li nga xam ne mooy ci bàkkaaram yi loolu moo tax sëriñ bi ne la wa fil hadi mu ne li mu ne wa fihima yusibu mu'minan nasab wala jawan wala adan wala wasab walaw bi shawkatin tughimmu qalbahu illa wa hatta allahu anhu dhanbahu mooy li xadiis bi wax loolu la way noonu waaw kon gis nañu xadiis bi kon Seydina Ata ibn Yasar rahmatullah alayhi moom moo ko jëlee rahmatullah alayhi ci ñaari sëriñam muy Seydina Abu Sa'id ak Seydina Abu Hurayra ñoom ñaar ñépp ay saxaaba yonent bi alayhi salaatu wassalaam la moo tax sëriñ bi ne ku nekk ci ñoom ñaar qad saahiba ko ñoom ñaar qad saahaba daal nañuy ànd ak de ah saahaba ànd nañu yonent bi alayhi salaatu wassalaam ba ñu laq ngërëmam léegi nag yal na nekk seen kaw ridaa ngërëmu arrahman borom bi nga xamante ne nii moom mooy ki fees dell giir mu de kon nag loolee mooy est-ce que loolu kon xadiis baa ngi noonu <laughs> nga ne waaw mu ngi noonu mu ne léegi nag muy continuer mu ne wa yabtali rajula rabbuhu ala hasabi diinihi ala man uqila fa in yakun salban yushaddid al-bala wal aksu bil aksi ala ma yujtala la yatruku al-bala abdan zamana hatta yahutta anhu kulla ma jana voilà kon sëriñ bi radiyallahu taala anhu wa ardaahu mu ne wa yab wa yabtalii ar rabbuhu mu ne wa yabtalii te dina dina nattu waaw ar jaam bi rabbuhu boroomam dina ko nattu ala xasabi diine selon rek kenn fi diineem fi ko lislaamam fi ko soobu win lislaam bi lim ko jaral nekk lam la toll lu toll noo nee la la yàlla di teg ay natt alaama nuqilaa ci kaw li nga xam ne moom lañ toxal jële ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fa in yakum salban bu dee ne daa dëgër ci diineem ni mu ko jàppe dëgër na yushaddidil balaa bu ko defee bu boobaa ah natt yu day gën a tar dañ koy gën a yokk wal aksu mooy contraire bi safaan bi bil aksi ci aksi mooy bu dee ne diineen na ko téye dafa reqa dafa dafa amuk woyof dinañ ko teg tamit lu tolloog loo le kenn du ne woyof na kon kenn du ko teg natt foo jaar ñu nattu la suñu boroom dane li yabluwakum damaa bind huwa alladhi xalaqal mawta wal hayaa moo bind dee ak dund ngir mu nattu leen kon man di demee la léegi nag nattu ba selon rek fa nga toll loolu la mu ne xalaa maa yuj talaa ci li nga xam ne buñ ko niiteew dinañ ko gis mu leer naññ ci xadiis yonent bi alei satu salaam mu ne laa yut laa yatrukul bala gis nga nattu bi du bàyyi abdan jam jaam bi zamanan benn jamono hatta lu dul yaxuttu anhu yaxuttu anhu ba ni nga xam ne ci la ah wala illaa waxatta wala yaxuttu anhu ci la daal di simpee allahu borom bi anhu mu wëlif ko danbahu ay bàkkaaram voilà mu ngi noonu le kon affaire yaa ngi nii allahu akbar yaxutu andu kullama janaabo ci la koy simpile lépp loo xamante ne daal dina koy mooy daal di koy def ci loo xamante ne nii hatta yaxutta anhu kullama janaa lépp loo xam ne def na ko ci crime bàkkaar mooy borom bi da koy teg ay nattu ngir setal ko fii ci àddina bu defee yowmal qiyam bu ñëwee du ko teg benn daan voilà loolu nag xadiis yonent bi sallallahu alayhi wasallam bii di ñëw ñu gis ko wallahu ta'ala a'lam